وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم تطعم الطعام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahu di ñu andil bi nga xam ne mooy xadis bu njëkk ginnaaw biñ gisee ni woon téere bi di kitaabu salaam waaye buntu bi di chapitre bi di garab gi ci toolu nit ñi selli di chapitre cent trente et un anhum wa ja'alana allahu minhum amin aaya bi mujj woon indi mu ne woon wa qaala ta'aala hal ataaka hadiisu dayfi ibraahiima al-mukramiin iz daxaluu alayhi faqaaluu salaaman qaala salaam suuratu zaariyaat 24 ak 25 tey comme niñ ko waxoon ñu war a dugg ci juróomi hadiis yi nga xamante ne moom la indi ci buntu bi nga xam ne mooy baabu fadli salaami wal amri bi ifshaa'i buntu bi wax ngëneelu nuyo ak digee li nga xam ne moom lañ digale nit ki di ko wasaare muy xadis 845 mu ne waan abdillahi ibn amr mu ngi jële ci saxaaba buñ naan abdallah di doomi kuñ naan amr ibn al-aas amr boobu di doomi al-aas ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu ta'ala anna rajulan kenn dafa am benn waay boo xam ne sa'ala dafa laaj rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ne ko ayul islaami xayr waaye yonent saa sallam ana ban ci wommatu yi ah ana ban rek ci wommatu mooy bi nga xamante ni moo gën Allahu akbar ban mooy lislaam bi gën qaala nee na yonent may saa ne ko tut'imu at-ta'am leel ñam mooy di joxe nit ñi ñuy lekk di leen jox ñuy lekk wa taqra'u as-salaam te jàng nuyoo mooy di nuyu nit ñi waaw di leen jàng assalaam li nga xam ne mooy jàmm di leen nuyu nuyu bu jàmm ala man arafta ci koo xam wa man lam ta'rif ak koo xamul mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaam al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayn ñoo ko solo xadis bi nag yaa vay boo fàttale ko gisoon nañu ko wala waaw <laughs> gisoon nañu ko de bi romboon na xadis cinq cent cinquante doon xadis numéro cinq cent cinquante ci chapitre soixante baabul karami wal juudi fi wujuhil xayri thiqatan billahi taala buntu boobee hadith numéro cinq cent cinquante cinq non cinq cent cinquante juróomi téeméer ak juróom fukk fa lañ ko gisoon mu ne woon wa an abdillah alhamdulillah wa an abdillah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul islami xayr qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif muttafaqun alayhi te bañ ko gisee waxoon nañ xadis bii ca cinq cent cinquante waroon nañu dina ñëwaat xadis numéro huit cent quarante cinq walillahi alhamdu wal minna waroon bi def na mu ngi nii kon nag lépp lu ñu caa waraanaa wax <laughs> mooy waxoon nañ ko foofu lu ñuy taxawaat léegi lëkkaale xanaa moo bunt bi kitaabu salaam su rawatina baabu fadlil salaami wal amri bi ifshaa'i ngëneelu nuyoo ak digle guñ koy digal bu ñu ñu koy wasaare mooy leer na yeneen tubaab saa saa ko laajee boo ban lislaam moo gën da boole ñaareel bi mu ginnaaw leele ñam joxe di nourrir nit ñi bi mu ci teg mooy wa taqra'u salaam ala arafta wa man lam taarif mooy ngay wasaari nuyoo kon loolu ma'murun shar'an waaw lu ñu digale la ci wàllu sharia lool nag taxawoon nañ ci boo bëggee lu ci gën a yaatu da ngay delluwaat foofu la yaa vay mooy kon lëkkaaleem bunt bi mooy digle bu yeneen saa salaam biñ ko laajee mu ne bokk na ci lislaam bi gën mooy ngay wasaare nuyoo te bañ a nekk nuyu goo xam ne danga koy sélectionné rek ci koo xam ñi nga xamul nga xañ leen ko mu ne ala man arafta koo xam wa man lam taari ak koo xamul yooyu nag teqantal yi ci am gisoon nañu ko voilà euh, gisoon nañu ko Eh, walillahi alhamdu wal minna kon dangay dellu foofu léegi nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadith numéro huit cent quarante-six mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala lamma xalaqa allahu ta'ala aadama sallallahu alayhi wa sallam qala idhab fasallim ala ulaa'ika nafarin min almalaa'ikati julus fastami' maa yuhayyuunak fa innahaa tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik faqaal assalaamu alaykum faqaaluu assalaamu alayka wa rahmatullah fa zaaduuhu wa rahmatullah muttafaqun alayhi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah moo ne xadis bii muy ñaareelu xadis bi mu ci teg mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci saydina wa mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu an innabi mu ngi jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala mu ne nee na lamma xalaqa allahu ah ta'ala Adama sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la borom bi bind mi nga xam ne moo kawete ak kawe jógewul ci géej keroog bi nga xam ne ci la bind Seydina Adam sallallahu alayhi wa sallam parce que Seydina Adam <laughs> yenent la alayhi salaam sallallahu alayhi <laughs> mu ne ko dane ko bi da koo ko ko demal fa boo demee na nga nuyu ca ñële ngay seen waaw fekk dañ koo sori gaa yële ngay séen ñële ngay séen nafarin min al muy benn mbooloo ci malaaka yi bu sëy naa bu ko borom bi junj na ko gis nga ñële demal ci ñoom nga nuyu leen ñoo xam ne julus dañoo fekkoon ñu toog malaaka benn mbooloo ci malaaka bi toogoon boroom bi nag bind maam aadama alayhi salaam alayhi salaatu wassalaam junj ko ne ko demal ci ñële mbooloo mee nga nuyu leen ci malaaka yi te boo demee fastami' ma yuhayyunak waaw boo demee nag na nga déglu lan lañ lay nuyoo nan lañ lay fayee waaw boo leen nuyoowee ñoom dinañ la fay léegi nag nañ la fayee déglu loolee nga jàpp ko waaw waaw waaw ah fa innaha ndax kat fay gañ lay fay taxiyatuka wa taxiyatu zurriyatak waaw waaw noonu mooy loolu la say mooy nekk sa fay bu liñ nuyoo waaye mooy nekk sa fay nuyoo sa njaboot ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam bi nit ñi waaw léegi fa léegi mu ne fa xaala Seydina Adam doxe ndigal la dem ci malaaka yooyu toog alayhimu salaatu salaam ba ak agsee mu ne assalaamu alaykum yal na jàmm nekk ci yéen fa qaalu mbooloo moomee ci malaaka yi ne ko assalaamu alayka wa <laughs> ne ko assalaamu alayka yal na jàmm nekk sa kaw Ah, wa rahmatullah ak yërmande yàlla fa mu ne yeneen saa fa zaaduhu ñu yokkal ko ci wa rahmatullah parce que beneen assalaamu alaykum yem foofu malaaka yi ko fay yokkal ko ci assalaamu alayka wa rahmatullah ñu yokkal ko ak yërmande yàlla mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaam wal haafiz amirul mu'minin al solo na ko waaye na ko alimamu hujjatul islami muslim ibn al-Husayn abul Husayn eh, abul eh, eh, muslim ibn al-Hajjaj muslim abul Husayn voilà muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim voilà Allah léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne leen déedéet seen sëriñ jiitu woon na leen ci daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al-jami' ak seen taalibe ñoom ñaar ñële di imam al-Bukhari imam Muslim al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibnu Sawra at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala naka noonu solo na ko al-imam ibnu Majah al-imam ibnu Majah sax solowul li waaw am na parce que hadis bi daa bari nu mu ñëwee yenn ci wàllu yooyu la solowee mais lii moom solowu ko exactement voilà mooy kàddu yi nii nga xam ne moom lañ soxla fii moom daal du koy indi li nga xamante ne mooy lii waaye imaamu at-Tirmidhi moom soloo na ko ci loo xam ne nag daa gën a gudd waaw <laughs> Allahu akbar lu gën a gudd bon fooguma ne loolu sax riwaay imaamu Tirmidi bi moom eh, eh, bon après peut-être ñu gis ko léegi en tout cas nañu gis al imaamul Buxaari même ne muttafaqun alayhi imaamu Muslim da ngay xam ne al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala ko ci kitaabul istizaan baabu bad ba eh, salaam ah badwi salaam andi na ko foofu waaye andi ko ci kitaabu ahadiisil anbiyaa ah. ak yu mel noon salawatullahi wasalaamu alayhim eh, indi na ko ci kitaabu foofu indi na ko ñaari eh, yoon imam muslim indi ko ci kitaabu aljanna wa sifati naimiha wa ahliha alimamu albuxaari bu jëlee buntu bi njëkk wax kitaabul istizaan baabu badwi salaam mu ne haddasanaa yahya ibnu jaafar mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ di yahya ibnu jaafar ibnu ayun abu zakariya ah, muy Abu Zakariya al-Azdiyu al-Bariqiyu al-Bukhari al-Bikandiyu rahimahullahu ta'ala mook mook sëriñam bële euh, ñoo ñoo ñoo ñoo al-Bikandi ah, euh, ñoom ñi ay Bukhara Bukhari yi lañ jóge woon ak imaamul Bukhari ah Yahya ibn Ja'far al-Bariqi mi al-Bukhari al-Bikandi yéen al-Bakandi yooyu yëpp dañ koy wax. Ah, siiwee woon moom itam ci al Bikandi ah kon nag mu ngi noonu le ah kon qaala mu ne hadathana Abdurrazzaq mu ne kii nettal mu Abdurrazzaq ya Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullahu ta'ala an Ma'mar moo ko jëlee ci Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid wa Ma'mar wa waladul Mubarak wa Ma'mar wa waladul Mubarak wa Ma'mar wa waladul Mubarak muy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Yamani as-San'ani rahimahullahu ta'ala an Hammam moo ko jëlee ci Hammam ibn Munabbih ibn Kamil Abu Uqba al-Yamani as-San'aaniyu al-Abnaawiyu rahimahullahu ta'ala moom nii e, mook frère am bi Hammaam hmm? ñoom ay kii lañu woon yoo xam ne Yaman lañ jóge woon an Abi Hurayrata mu jële Seydina Abu Hurayra di ad-Dawsi al-Yamaaniyu nekkoon ki nga xamante ne mooy xaafidu as-sahaabati ah moo doon xaafidu as-sahaabati Allahu akbar Allah <laughs> waaw ah loolu ah kii Hammaam mooy frère Wahb ibn Munabbih Hammaam ibn Munabbih Wahb ak Maqil nekkuloon ñoom rek de amoon na Maqil ibn Munabbih Ghaylaan ibn Munabbih waaw Wahb nag moo leen magoon waaw waaw am na Wahb moo magoon ah ah moo magoon kon la Ghaylaan ak Wahb ak Hammam Hammam nag euh, euh, moom moom moo ci magoon waaw mu ngi noonu kon mu ngi noonee muy Hammam ibn Munabbih as-San'aani rahimahullahu ta'aala an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xalaqa Allahu Aadama ala suuratihi tuuluhu sittuuna ziraa'an falamma xalaqahu qaal idhab fa sallim ala ulaa'ika nafarin min almalaa'ikati juluus fastami' maa yuhayyuunak fa innahaa tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik faqaal assalaamu aleykum faqaaluu assalaamu aleyka wa rahmatullah fazaaduuhu wa rahmatullah fa kullu man yadxulu aljannata ala suurati aadam falam yazal al-xalqu yanqusu ba'du hatta al-aan voilà nii la xadis bi ñëwee complet nii la ko imaamu Buxaari indee ci baabu badwis ah, assalaam ah, mu ne yon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne xalaqa Allahu Yonent bi saa saa nee na xalaqa Allahu Aadama ala suurati ke yàlla dafa bind sunu maam Aadama ala alayhi salaatu wa salaam ala suuratihi ci meloom. léegi meloom haa bi ki kan lay dellu damir bi suurati hi est dellu ci maam aadama wala day dellu ci borom bi tabaaraka wa loolu wutee la boo siiw ci borom xam-xam yi waaw am ñu ne day day noo day dellu ci boppam ala suurati yi mooy borom bi da koo bind maam aadama ni mu ko bind melo ba mu ko joxoon ba mu ne woon àjjana bi mu nee ci kaw suuf noonu la nekke moom la continuer ba ni nga xam ne noonu la génne àddina waaw. loolu am ñu ne loolu la waaw <laughs> léegi nag bon boroom xam-xam yi nag dañuy tudd xikma bi nekk ci loolee waaw ngir dàq ñi nga xam dañoo jàpp ne euh, euh, pour nit ñi jàpp ne boo am ne àjjana daa melo bu mu yor bu mu ñëwee ci kaw suuf mu melaat neneen am ñu ne loolu la waaw waaye it dàq waxu dëhër yi nga xam ne ñoom dañ ne ñoom maa yuhlikuna illa ad-dahr ñun daal dara duñu faat moo ñi am jàpp nañ ne daal genre ate lañ leen di wax waaw jàpp ne daal nit daal lenn rek lay sosoo mooy nutfa comme processus bi na xam waaw toq man yu bu bokk ak man yu góor jigéen ñu kii processus boobu lool daal la la nekk ci mbuusum jurukaay ba noonu la mën a juddoo loolu amul borom bi wan wan ne xalaqa aadam borom bi bind aadam ala suurati te ba nekk jaarul étape yooyu waaw waaw <laughs> loolu daa am kon loolu nekkul quoi. léegi am kon ñu ne haa bi loolu la ah léegi euh, bon léegi yooyu am ñu ne nag non non non haa bi c'est ci yàlla xalaqallahu adama ala surati mooy yàlla dafa bind sëy naa adam ci melo moom borom bi tabaraka wa ndax am na ci yoonu xadiis bi yoo xamante ne nii dafa ñëw ne ala surati rahman xalaqallahu adama ala surati rahman comme ni ko ma al hafiz ibn hajar toxale ne loolu am na ci yoon ci yoon yoo xam ne dana ci suuratul rahmaan kon nag boobaa mooy melo yi waaw loolu moo tax ñu naan jullit da ngay fexe jikko jikkoowoo ah di fexe di roy sa boroom ci fexe di eh, taxallaqu bi axlaaqillah fexe di jikko yi nga xam ne ñooy meloy borom bi waaw mooy sifatillah waaw lañ ci jublu mooy melooy borom bi nga xam ne mooy alkarim aljawaad mooy assami yooyu nga xam ne dañu koo ràng xam nga suura borom bi tabaaraka wa taala mooy borom bi daa nekk sa sami'an alima mooy aji xamaakoon waaye ak dundu mu defal ko dundu defal ko mooy dafa nekk koo xam ne mooy kiy dund boobu borom bi ba pare mooy ki nga xam ne mooy ki xam dëgg-dëgg mooy kiy gis dëgg-dëgg ah mooy sifaat yii yi nga xamante ne nii borom bi daa jël ràng ko doomu aadama bi xam ne da koy boo tax doomu aadama da ngay fekk ci moom loo xam ne xam-xam la tudd ak dégg-dégg muy lu muy dégg ak gis waaw am yoo xam ne daa am ko borom bi ràng borom bi nga xam ne mooy alqaadiru am na lu mu ko ci may loo xam ne man nay dem moo tax mu mu mu mu doon yoneen saa saam doon wax ne njiit yi ñooy zillu rahmaan yi ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy keru euh, ñooy takkandeeru bopp ki nga xam ne mooy borom bi fees del la yërmale ci kaw suuf nga tax dañuy man di def yi nga xamante ne boroom bi nga xamante ne tuktil mulka man tasha wa tanza'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha ki nga xam ne buur la wala président la day man di fal di folli mooy ndax borom bi moo ñu ràng li nga xamante ne mooy ay meloom yooyu ñu man ko di dégg di gis di mën a di di am xam-xam waaw di mën a di mën a defar ay mbir waaw di mën a du ñoo ko créer waaye di man di eh, am yoo xam ne dañ koy def waaw yooyu loolu ala suurati nga xam ne nit ki day fexe boroomam daa nekk karim da ngay fexe nekk karim waaw boroom bi nekk koo xam ne afuwu la nit ñi liñ koy def ci ay liñ koy tooñ par bés bu doon ku tooñ ñu fay da ca bés ba ma ne kaw suuf kenn du fi taxawaalu kenn du fi ma sa juddu waaw waaye boroom bi di jéggale waaw nekk xalim yow itam nga fexe loolu di jikkoo yooyu ndax boroom bi yow defal na la loolu prérequis yooyu defal na la ko ala suratihi lala lala ci meloom lala binde yow doomu aadama bi moo tax wa laqad karramna bani aadama wallahi borom bi teral na doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam te day man a defandoo yu bari yoo xamante ne nii bu dee malaaka du ko man am na malaaka yoo xam ne su yóot kese lañuy def ñii di rukkoo kese ñii di taxaw kese ñii di sàbbaal kese yow nag borom bi booleel la loolu lépp ci luñ naan julli waaw moo tax boo ko defee yow da ngay tuuf maqaamay malaaka yooyu boo ko defee ni mu ware yow ñoom ñépp yow da nga koy dajale ci yow sa benn jëmm yow ci li nga xam ne malaaka yu bari ku nekk la ngay def yow loolu lépp borom bi dajaleel la ko xalaqa allahu adama ala suratihi bon ginnaa yaatu loolu waaye loolu de toute façon loolu <laughs> taxul ñuy wax waaye eh, mu am lu dara bàyyi xel mooy na mu nekk ca yàlla loolu c'est des béyebaa mais ñi ci jamono booy wax surtout lu jëm ci aqida bi boo ngay wax lu leer waaw <laughs> waaw <laughs> mooy na mu nekke ca yàlla samia yàlla la mu nekke samia basir nekk xay nekk ki nga xamante ne allaamul guyub ak allaam waaw yooyu xam aalim yooyu xam affaire loolu ci jaam yi xaaju la niroog bu yàlla waaw waaw du dara dara dara dara waaw <laughs> waaw te noo ko yaa xalaate rek noonu la gën a soree na nga xam ne noonu la nekk dëgg-dëgg kon mu ngi noonu kon du la mu ne xalaqa Allahu borom bi daa bind Adam Adama muy suñu maam Adam alayhi salaatu wassalaam waxoon naa lii masoon nañ ci taxaw naan lii dafa am solo waaw nit ñi fii premier homme dañ koo bind waaw même bu dee médias occidentaux yi rawatina ay bu dee en France ay France 2 ay façon yooyu. même chez les républi les les pas euh, les républicains les démocrates des États-Unis ñooñu ak tamit li ëpp idée bi ëpp Occident léegi liñ bëgg mooy gëmloo nit ñi l'évolutionnisme le darwinisme que nit non kenn bindu ko non non les États-Unis moom c'est difficile de faire ko parce que les démocrates ak gars yi c'est des euh, <laughs> pays la boo xam ne dañu conservateur waaw ñoom dañu gëm bible bi gëm yooyu gëm ne nit dañ koo créer te am na ñu dëgg ci loolu waaw nekkul ne gaa yi ñëpp ay yéeféer lañu léegi ñoom lu ñu wax déet am nañu dëgg wax nañ dëgg laa wax waaw ba yenn état yi ay Texas ay Texas ak yooyu am na moo gisoon dañoo tere sax ci programme yi ñu fiy jàngalee ci l'évolutionnisme ak le darwinisme côté yooyu waaw képp ko fi jàngalati ab ab mooy c'est interdit voilà voilà mooy gaa yi <laughs> <laughs> léegi nag nga gis tubaab yi les de France di kii oh non ça mais duñ ko wax bu baax parce que c'est les États-Unis quand même ah non c'est ah c'est l'oncle Sam ah ñoom moom gars yi moom bu ñuy critiquer it daanaka da da da dañoo xam ne gars yi dañ leen di dëkk micro bi tamit buñ ci waxul gars yi ne yéen deux pois deux mesures boo tam deux poids deux mesures ci lañ dëkk. waaw mais dinañ ko wax nii gaaw débarrassé wu ci buñ leen waxee ñu ne non on avait dénoncé ça dans boo xam ne kenn gisu ko waaw. <laughs> waaw ah, parce que c'est les États-Unis quand même ah quoi dise nag ah ñooy gendarme du monde de wóor na buñ ñu meree ñun Europe ñu yàqu <laughs> wal iyaazu billah ñoom foofu lañ toll ndax ñoom ay indépendant lañu dañoo dépendant bokk ci ci ci gaay yi waaw waaw waaw ñi africains yi dépendre ñu bari ci seen baay France ñoom européens yi noonu lañ dépendre ci seen baay Amérique <laughs> wa les États-Unis wal iyaazu billah <laughs> wal iyaazu wallahi billah léegi mooy loolu mooy dafa am solo suñu doom yi ñuy jóge jàngal surtout ci l'école française bëgg a gëmloo ne waaye affaire yi non loolu c'est des idées bu ringard la binduñu kenn wala ay aadama yooyu ay c'est des mythologies yoo xamante ne nii nangam ak nangam no affaire yi c'est de l'évolutionnisme voilà tous les tous les hommes sont nés singes seen maam bu ñëkk ca singe lañ jóge di di di di évoluer di évoluer bañ nekk nii kasib waaw loolu lépp ay nar la singe a ngi fi ba léegi génneel leen ma benn dangin boo xamante ne nii instant bii yow ba ñu juddoo ba léegi waxuma ñun de mooy ba nit amee ba léegi gis nañ fi benn singe boo xamante ne nii dañu ne ah singe sàngam kat daa nekkoonu singe après nekkum nit loolu lépp ay kàcc la yoo xamante ne mais dañ la koy kiiwal dem ay fossile ëbdil la nag mooy li ñu bëgg lañ koy interpréter jël ay yàq yu ñu trouvé fu leen neex. ne waa lii mooy wane ne waaye ay l'Australopithèque ak nangam ak nangam lu ko kullu hada kadib waaw loolu lépp ay nar la loolu lépp c'est des foutaises c'est des faux c'est des kàcc c'est des mensonges waaw mais dañ la koy rafetal bi la ko bombarder sa bopp bi surtout ñun nga xam ne amaluñ dara suñ bopp documentaire yi dañ koy jibaane waaw lépp dañ koy jéebaane France 5 teg na après quelques années ñu may ñu ko la chaîne de RTS wala 2S ñu teg ko ay documentaire xale yi di gis ñu naan les début de l'homme waaw lycée yi suñu maam ab sin façon mooy premier kii wag nangam kullu hada kalib lycée ne pas premier homme yow nit ñi ñun suuf si liñ ci liñ ci maîtriser daa bari ya'lamuna zahiran min al hayati dunya yow li feeñ lu néew surface lu tuuti lañ xam ci même dundu gu jege gii nii mais lu néew lañ ci xam lu néew saa jour bu nekk l'ignorance des humains di feeñ ay yoo xamante ne ñu ngi koy door a door a soupçonné sax waxuma la xam waaw lu sey lan fuye leen suuf si yépp <laughs> loolu lépp ay tàcc la léegi nag bu ko defee ki nga xam ne amul xel di l'africain bi nga xamante ne moom moom moom ab nationaliste la ab panafricanisme la ab ab ab négritude la waaw négri mouvement la waaw jàpp ne waaye der bu ñuul der bu ñuul kullu hada kadib der bu ñuul dara fii waaw mbir yi teguwul ci benn der laa wax waaw la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa la yonent saa sa la wax waaw benn arab gënul benn koo xam ne du arab lu dul ci ragal yàlla inna akramakum indallahi atqaakum der bu ñuul tous ñoom loolu rek lañ d'accordal tubaab yi dene waaw boobu moom d'accordal nañ leen premier homme c'est Lucie en Éthiopie nangam ak taaxaan yooyu kullu hadha kadib loolu lépp ay nar la waaw loolu lépp du dëgg waaw loolu que voilà fa la nit ñi jóge après ils sont migrés ils ont migré vers l'Asie après vers l'Europe ils ont habité ne ngangam euh, euh, après daal di coloniser les les les terres nangam lu kullu hada kadibun wallah ay nari neen la waaw waaw boo ci tegee sa xam-xam xamal ne lool du xam-xamu dara xam-xamu fiction kese la waaw <laughs> waaw science fiction la wa film yi ñu lay wane documentaire yi ñu lay wane naan le premier homme ñu wane leen ñuy chasser ka def nangam ak nangam ak di kii dëgg la doon nañ chasser loolu am na mais la ci golo lañ jógoon nangam ak nangam du dëgg loolu lépp amul waaw ahum ya am amillah ñoom ñoo gën a xam yàlla wala déet ala ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabir lii nag jullit lañ koy wax bu dee gëm nga alquran ngay gëm wala waxi kàcc kat yi nga xamante ne nii lañu ñu réere fàtte nañu ko wal iyaadu billah alaa ya'lamu kan moo gën a xam man xalaqa ndax du dëgg-dëgg sax moom kese moo xam ki nga xam ne moo bind wa huwa al-latiif te moo xam sew-sew yàlla xabiir moo xam li nëbbu yi ak li kumpa waaw moo tax tout ça c'est des aqides fausses yu baaxul yoo xamante ni yow boo bàyyi sa doom mu dem ci école bi bu ñëwee dë daaw dëgg bu demee ci école bi na wax liñ bëgg ndax loolu lañ bëgg dégg boo leen waxee dara part que dañoo rëy dañ lay wax naan liberté d'expression yooyu yëpp ay jaaxaat la laa ku fi ñëw remettre en cause li ñuy wax ak nangam ak nangam léegi ñu bëgg laa cataloguer eh, bëgg la nangam ak nangam yow bu ñu ñëwee bindal leen ñu bëgg waaw. dañoo ñëw di kii naan la premier homme li jox la ci benn dissertation benn kii histoire nga ñëw war a wax premier homme yi fi ñu jógee ma ne bindal ñoom li ñu wax loolu lañ la jàngal du loolu lañ bëgg bindal leen bindal leen am vingt ñu ne la vingt très bien waaw mais yow li nga gëm ak li nga jàpp wute na ak loolu nit boo amee sa doom muy dem ci école bi bu ñuy waroo toog rek di wëndëg noonu di xoole rek waaw bàyyi ko noonu déedéet li ñu dugal ci bopp bi ay pas-pas yu baaxul yow parent bi dalaa war nga révisiter waa koog ñoom xamal leen nag daa am ay ay ay ay déxal bu dee ci cadre école ñoom nii lañ ko bëggee noonu lañ ko kii bëgguñu ku wax leneen mais waxal leen li ñu bëgg waaw waaye yow li nga gëm gëmal li nga gëm te nga bàyyi leen waaw loolu la ñu xam euh, euh, la mesure quoi loolu dafa am solo waaw bañ tamit gone gi di pédale di jaawale eh, diggante ñëw ñu jox ko nekkoon ko léegi disserteel waxal ci les premiers hommes yow nga ñëw di citer alxuraan gars yi lay dóor ay zéro <laughs> voilà <laughs> ay zéro lay booy ku nekk lu nekk rek ak ak place am waaw comme que waxal ak ñoom loolu mais yow sa pas-pas moom dëgër na waaw xalaqa allahu adama ala suratihi adam dañ koo bind te mooy maami nit ñi waaw waaw kanta ñoom seen tasalsul googu ñoo xam ne moom lañuy ñu wax kazab parce que mbir yi manul di tourner di tourner di tourner di tourner rek di dem il faut mu am foo xam ne fa la mbir yi tàmbalee loolu manu la ñàkk waaw loolu manu la ñàkk lool loolu manu la ñàkk te lool ñun walillahi alhamdu wal minna nahnu al mu'minun al muslimun loolu alquran moo ñu ko xamal mu jeex suñu boroom ginnaaw nag fa maada ba'da al haqq illa ad-dalal waaw ana lan moo nekk ci ginnaaw dëggug yàlla dëggug yonent bi alayhi salaam illa dalal lu dul ay cànkute moo tax lépp luñ la wax lu wuteeg lii xamal ne cànkute la yàllaa ko wax wa maada ba'da al haqq illa dalal wallahi loolu moo am est que nekkul ginnaaw dëgg bu dëgg weesoo ñu bàyyi fi dëgg la ca tegu du lan lu dul ak neen wallahi mooy neen kon xalaqa allahu aadama ala suratihi kon boroom bi daa bind suñu maam Aadama ala suurati tuuluhu guddaayam sittuuna ziraa juróom benn fukk xasab la waaw waaw loolu la mooy noonu la gudde woon Seydina Adama alayhi salaatu wassalaam nekkul woon ku gàtt de comme ñun nii mukk waaw moo tax gaa yi ñoom seen fuy yooyu ñuy def ñoom nit ñi ngi génne xoolal ni ñu toll ñooñu ñooñu euh, mbër benn mbër leen ëpp moo leen gën a moo leen sut <laughs> parce que euh, euh, comme que dañ ne golo lañ woon dañoo dañoo courbé woon après di di di taxaw taxaw bu baax di taxaw di kii loolu mooy wax ji parce que kasib la waaw dinañ fexe trouver ay yax yoo xam ne ñoom en tout cas de toute façon loolu il faut seen seen méthodologie c'est ça am nañ seen prérequis yu ñu am am nañ seen affaire dañuy ñëw seen seen vision du monde moom la ñuy ñëw nag daal di koy samp ne lii la c'est comme ça même daal les sciences sociales tout ça les Bourdieu et tout ça euh, lan moo tax waa ji bi doon contre la méthode méthode boo xam ne yow da ngay jël fële ci laboratoire bi ngay nekk yor say méthodologie ne nii lay doxe seen biir atelier yi seen biir euh, laboratoire euh, universitaire yi waaw am seeni méthodologie bu ngeen ñëwee sur le terrain ne nii lañ ko fi impliqué ñoom duñu adaptation ci terrain bi ñoom terrain bi moo war a ñoom ci ni ñu gisee le monde mais pas le contraire waaye kullu hada nag loolu problème la moo tax waaja bindoon contre la méthode loolu <laughs> loolu taxuñu taxuñu jóg men <laughs> voilà kon xalaqa allahu adama ala suratihi waaw léegi nag mu ne guddaayam kon soixante xasab la woon léegi nag noonu la gudde woon falamma xalaqahu kanta xadiis yi nga xam ne danaan moo moom bu masoon a taxaw boobu nekk ci niir yooyu dëgërul waaw loolu jële nañ ko ci ku mel ni imaam euh, Seydina Abu Hurayra bi ku mel ni imaam Ahmad waaye loolu dëgërul waaw loolu laysa bi dëgër kama saraha bihi al imaamu al xaafidu ibnu Hajar rahmatullahi bi muy sarah xadiis bi waaw loolu lu am solo la <laughs> léegi kon mu ngi noonee